ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha llaahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon ci ñi nga xam ne ñoom la aleyhi salaatu wassalaam daldi woon digle ne ku leen fekk walaw kaanu mutaalliqiina bi astaaril kaabati faqtuluuhum ñi nga xam ne neewoon na bu ngeen leen fekkee ñu lonku lëmasu ci mbalaanu kaaba gi sax na leen rey waaw ah. ñooñu limoon nañ leen limon lañ leen ah. gisoon nañ ñi nga xam ne faat nañ leen ak ñi nga xam ne kenn faatu leen ci jotaay bi weesu ki ñu mujj woon gis ginnaaw bi ñu gisee Ikrima ibn Abi Jahlin gisoon nañ al-Harith ibn wala Talatil ginnaaw moom gisoon nañu seydina Ka'b ibn Zuhayr ibn abi Sulma muy Ka'b ibn Zuhayr ibn abi Sulma boroom Burda ah ñooñu nag ñu doon lim waxoon nañ la ñaara ñu dese woon mu doon Wahshi ibn Harb Euh, Wahshi ibn Harb moom radiyallahu anhu gisoon nañ gisoon nañ ko euh, bi nga xam ne ci lañ doon gis qaatilu Hamza ci Uhud bi nga xam ne ci lañuy tudd ni nga xam ne kiray Seydina Hamza te moo doon moom di wax Wahshi newoon jaam boo xam ne li Jubayr ibn Mut'im gis nañ ne comme li leen daloon Badar moo taxoon ñu waajaloon ko ne ko nag boo ko defee nga libre Hind daal di koy digaale bint Utba ibn Rabi'a nekkoon soxnaay Abu Sufyaan sayyidu Quraysh Saxr ibn Harb boo ko defee rek fa anta xur boo ma rayee in qatalta Hamza qaatilu abi wa ammi wa axi fa anta xër a ah, Jubayr ibn Mut'im moo ko waxoon dangay libre ndax moo ko moomoon ah, Hind daal di koy dikk ay mbir ba gis nañ ne moom noonu la faate woon Seydina Hamza comme ni xadiis bi ne ci Saxiixayni ni mu ko nettalee moom Wahshi ibn Harb boobu lañ gisoon tarjamaam moom nee nañ bokkoon na ci ñi nga xam ne aleyhi salaatu wassalaam dafa ne woon bu ñu ko trouver moom it nañu ko faat waaye moom gisoon nañ ay mbiram ba gisoon tarjamaam kon ci ghazwat Uhud walillahi alhamdu wal ndax gis nañ ne après Taïf bi waa Taïf kiiwee ndax da doon jéem rëcc waaye mujj gi amul fu mu jaar ndax daqat alayhi al ardu bima waa Taïf ne ko Wahshi jarul ngay daw boo naree fu fu yonent bi alayhi salaatu salaam ubbi nga daw génn foofu dem feneen dangay sonn rek ni ngay def demal fa moom nga daal di tuub ndax moom ko dikkal daal di koy ñaan jekk daal di tuub mu daal di lay baal Wahshi ibn Wahshi al-Habashi ah daal di woon dem ba ni ko alayhi salaatu salaam gisee ne ko Wahshi a ah, Wahshi xam ne woon na ko mu ne ko waaw mën a kay mu ne ko jegeel nga nettali ma kayfa qatalta Hamza ñëwal nga jege si nga nettali ma man alayhi salaatu wassalaam kayfa ana naka qatalta nga faate Hamza sama baayte Hamza ibn Abdil Muttalib mu nettali ko yonent mi alayhi salaatu wassalaam nag ne ko waaye demal bu ma la gisati lool looy doon digal li ko alayhi salaatu wassalaam joxoon te noonu la ko respecté nee na fu ma mës a dégg ne mu nga fay ñëw ma nekk foofu rek dama fay fexe jóge pour bu ma gis waaw ba ni nga xam ne ci jamono ya Siddiq radiyallahu anhu bi nga xam ne ci lañuy ubbi xare ridda yi Wahshi nee na ma daldi jël sama xeej ba nga xam ne moom laa faate woon Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu wa ardaa daldi dem ci xare boo mag boo bële ñu amoon Yamaama contre al-Kaddaabul musaylimatul kaddaab alladi kaana yaddaci nubuwa ah, kii <coughs> moom musaylima nga xam ne moo doon woote ne yonent la ah mu daldi koy faat moom moo ko faat aw shaaraka fi qatlihi ma ansaar yi moo kenn ci waa lansaar eh, comme li ibnu Umar doon wax naan dégg naa keroog ca xare ba ñu naan Musaylima bañ ko jamee mu daanu ñu naan ku ko rey nee maa ngi dégg ñu naan qatalahu al abdul aswad gaa yi naan jaam bu noir bi moo ko faat kon mooy wax Wahshi waaw mu ne keroog bi muy nettali ci nettalim bu gudd boobu mu ne wala in kuntu qataltu Hamza wala in kuntu qataltu ay Musaylima ndax dane dama sànni waaye xaw ma am ablamsaari it bu ko bu dóor xaw ma nag moom nag fa rabbuka a'lamu ayyuna qatala sa boroom moo xam ana kan ci maag yow ñoo ko faat maag moom ñoo faat Musaylima waaye de bu dee maa ko rey faat naa ki gën ci nit ñi ba'da rasulillah ay inda Wahshi mooy kan Hamza ibn Abdul Muttalib waaye it faat naa ki nga xam ne mooy kii yées ci nit ñi muy musaylimatul kazzab bu dee man maa ko rey waaw kon gis nga lii rappel la boo xam ne gisoon nañ ko <coughs> mu jëmoon ci mbiru Wahshi yi léegi ah mu desoon kan Hind bint Utba hmm? Hind bint Utba ah uh, moom waxoon nañ la dinañ gis ay mbiram ci kanam bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam agse fi nga xamante ne mooy ci kaaba gi ba waa Quraysh di ñëw di tuub dinañ gis mbiru Hind mi incha allah ci guddal gisoon nañu tarjamaam ci nisaa'un xawla rasul Ah. radiyallahu taala anhunna wa ardaa ah. hmm. kon moom dinañ ko gis kon tey incha allah ñu continuer ci leneen ah ñu continuer kon ci leneen muy ginnaaw bi ñu gisee ñii mooy parenthèse la boo xam ne jëlal nañu jëlal nañu ay jataay depuis bañ commencé ci seydina abdullah ibn sa'd ibn abi sarh gisoon tarjama gisaale woon tarjama ñi ci des ak ñeneen ñi nga xam ne ak ku nekk ci ñoom lu taxoon ñu ne woon ñu faat say wax sii nga ne may lu tax waaw wax si kay moo faatoon Seydina Hamza loolu moom c'est clair euh, defoon tarjamaay ñi nga xam dañoo tuub jëlal nañu parenthèse bu gudd léegi nag ñu war a àggale fi nga xam ne nag fa lañ yemoon mooy gisoon nañu boo fàttale ko kene Quraysh malgré seen sang bi waxoon di Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah malgré li mu leen waxoon moom euh, que man daxala daara abi sufiaana fa huwa amin wa man daxala almasjida fa huwa amin wa man aglaqa baabahu fa huwa amin malgré tout ça am na ñoo xam ne ñoom d'accorduñu woon comme ni ñu ko gise woon ñoom Safwan bin Umayya ñoom Ikrima ibn Abi Jahl moom gis nañ tarjamaam hein gis nañ tarjamaam ak kan ak Suhayl ibn Amr dañ ne woon du ci dal ñu dajale seeni gaay ngir ñu mën a résister bés boobu mhm mhm léegi ñu duma leen te am na ñeneen ñeneen ñoo xam ne boo gisoon nañ ko ci riwaa imaam ahmad ak imaamu muslim bu xadiis seydna abu hurayra radiyallahu anhu bi mu ne yonent mi aleyhi ci la gis quraysh ak wa awbaashaha ak njaxasam yi mu def ngir ne dañuy xeex mu woo mu ne ab seyna Abu woowal ma lu dul waa Ansaar radiyallahu anhum ñu daldi ñëw mu wax leen ñu dem songi gaay yi ñu ne dajewuñoo kenn lul ñu rey ko ñu ñu ñu faat leen lu dul faat nañu ko ba sayidu Quraysh Abu Sufyaan gisool daal di daw ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko o oh, daganal nañ fii naataange Quraysh gi de waaw jaayaan fii rey de yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen man daxala daara Abi Sufyaan fa huwa aamin ku dugg kër Abu Sufyaan yee nga nekk nga en sécurité gaa yi commencé daw di fa dem léegi nag ba lamsaar yi ne woon ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam da xam naa xemmeem dëkkam ak ñeewante ci ay waa ñoñam ñoo ko dugg ba mu woolu leen wahyu bi wax ko ko dinaa jibril daldi koy wax aw rasuulun min rabbihi sallallahu alayhi wasallam mu woolu leen wax leen ñu ne waaw <clears throat> bi mu leen di wax naan leen al mahya mahyaakum wal mamaatu allah gisoon nañ loolu noonu balam saar yi dal <clears throat> seen xel dal kon alayhi salaatu wassalaam fi ñu yowoon mu ngi woon kada adimna alxayla mawqi'uha kadaa'u tuthiiru uh, naqa non adimna alxayla in lam tarawha tuthiru naqa maw'iduha kada li seydna Hassan waxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog dafa wax seydna Siddiq ne ko lan la Hassan waxati woon waay <laughs> moo gis nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam bari na yu me euh, sha'iru gaa yi poème mu gaa yi bu koy fa bu ko bëggee fàttaliku nii wala mu fàttaliku bëgg ku ko wax en général Seydina Siddiq lay wax ndax moo ko ginoon a jege day tourner rek gis ko waaw ñoo doon ànd fu ne mu ne ko lan la wax <laughs> mu ne ko Hassan de nii la wax waxoon nañ la ci riwaay yi li adimtu bunayati in lam tarawha waaw tusiru naqa katifay katifay kada lëkkali doon wax mooy riwaay yi ñëw ci comme bu imaam al-Waaqidi ñëw ci ahlu siyar kantaa ci diiwaanam dane adim nal xayla ñàkk nañu mooy fas yi de gisatuñu leen in lam tarawha bu ngeen leen gisul nag fan ngeen leen di seete tuthiru naqa mu ngi yëkkati poussière yi mooy fas yi bu ñuy daw di yëkkati seen tànk yi noonu poussière bi di di naaw an naqa mawqi'uha fa nga koy trouver bërëb ba kadaa u mooy kadaa mooy ci nooru Makka ci kaw Makka foofu la aleyhi salaatu wasalaam jaaroon waxoon ne Seydina Zubayr mu njëkke fo mu jaare foofu Seydina Xaalid jaare Kaden ci suuf ba ni muy dajeek ñoom Safwaana ak ñañ doon armeel ca Xandama id farra Safwaanu wa farra Ikrima léegi kon aleyhi salaatu wasalaam mu ngi woon ba léegi duggaguñ biir Makka ci saasi ci exactement duggaguñ mbir Makka exactement mais mu ngi woon ci Kada ci nooru Makka léegi nag ana lan moo xew foofale loolu lañu ko mel ni imaam Ibn Isxaaq Ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi di nettali bi yonent mi nekkee Kada di waaja a dugg Makka mu ngi samp waxoon nañ la imaam Ibn Sa'd waxoon nañ la bam nee Kada foo fële dañ ko faa defal benn xubba benn mbaar boo xam ne fala la newoon daal di ko fay defal benn tànt moom alayhi salaatu wassalaam ci Kada loolu nag la imaam Ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullahi wa ala abihi di nettali ginnaaw bi mu nettalee ñu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon man ngeen leen a faat ak lu tax ñu faat leen mu ne moom imaam ibn isxaaq wa xaddatani saciid ibn abi hind an abi murra mawla Aqiil ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii' anna Umma Haani'a bint Abi Taalib qaalat mu ne imaam Ibn Isxaaq di ñu nettali la xew ci Kadaa ba fa Yonent bi alayhi salaam campé ba léegi ñu ngi ci fatxu Makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima mu ne wa xaddatanii te nettali na ma te nettali na ma man imaam ibni isxaaq raxmatullah alayhi said ibn abi hind sama sëriñ di said ibn abi hind an abi murrata mawla aqil ibn abi taalib mu jële ci ku ñuy wax abi murra te ki ko goro la nekkoon seydina aqil ibn abi taalib eh, aqil seydina aqil def nañ tarjamaam moom mu ne woon le grand frère grand frère seydina ali ibn abi taalib la woon moom moom moo magoon jaafar moo magoon tamit ki nga xam ne mooy seydina ali aqil si defoon nañ tarjamaam defoon nañ tarjamaam ou bien je vérifierai ndax euh, en tout cas tudd nañ fi ay mbirum moom damaa xamul ndax est nag def nañ tarjamaam moom Seydina Aqil kii nag moom moo ko gëreeloon di Mawla Aqil Abi Murra moom moo nettali ne anna umma haani kene umma haani bint abi taalib di kan doom ci abu taalib mooy kii sëru seyna ali la sëru aqil mii la sëru seyna jaafar la sëru seyna ali ibn abi taalib waaw seen ñoom <coughs> njaatige bu jigéen la woon seen jigéen la woon ñoom ñoo bokkoon baay mu ne moom euh, Seydina Sayyidatu Ummu Hani Ummu Hani Ummu Hani moom foog naa gisuñu woon tarjamaam de wax nañ fi ay mbiram ci ci xew-xew bii sax lañ doon nettali lool bi ñuy wax façon yéeféer yi am waaw entre mushrikun muharib ak mushrikun mustaman ak mushrikun muahad ak ki nga xamante ne ci ahlu dhimma la bokk waaw ak musta'man yooyu yëpp bokkuñ joxoon nañ exemple xew-xew bi yaa sayyidatu ummu haani di nettali radiyallahu anha mu ne lamma nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'la makkata farra ilayya rajulaani min ahmaa'i min bani maxzuum mu ne bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daldi wàcc ci kaw Makka mooy kadaa bi mu ñëwee di ubbi Makka mu ngi campé mu campé fi nga xam ne mooy ci kaw Makka fi mu ne woon nañ leen dugge fi Seydina Hassan waxawoon di kada mu ne dafa am ñaar ci ñi nga xam ne ah, samay mbokk jëkkër lañu ñaar ñoo xam ne samay mbokk jëkkër lañu man Ummu Hani te bokkoon ñoom ñaar ñooñu ci waa Banu Maxsum waa Banu Maxsum mooy tribu bi ñoom Abu Jahlin clan wu ñoom abu jahlin ci waa quraysh ci la ñaar ñiy bokkoon waaw léegi ñaar ñi imaam ibn isxaaq moom waxul ñan la déedéet moom euh, waxul kan la de waaye imaam ibn hisham moo wax ñan la ndax imaam ibn isxaaq lim ci teg dane wa kaanat inda hubayra ibn abi wahbin al dane ummu haani ki nga xam ne moo doon boroom këram ki ne woon boroom këram moo doon hubayra di doomi abi wahb al te bokkoon ci waa banu kojug waa banu maxzum léegi imaam ibn hisham nag moom moo ne ñaar ñii xam nga ñoo doon ñana ñi nga xam ne dañoo gaaw ba jullit ñëwee ñoom moom dawuñ seen kër ngir rëcc <coughs> dañ ne yii loolu moom boo moyul taxul ñu rëcc dañu ne ii yoolu boo moyul taxul ñu rëcc li ñu def mooy ñoom moom dañoo daw ngir sauver ci seen peau fan lañ koy sauver ah am nañ koo xam ne moom ku jege la alayhi salaatu wassalaam te mooy denc seen mbokk muy ummu haani ndax ummu yaay ummu haani tuddoon nañ ko ci isra wal mi'raj am na ci riwaaya yi boo xam ne dane moom néegam la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge daldi dem ci isra wal waaw ummu haani mi ngi nii nga xam ne ñoom ñépp a bokkoon fu ñu dëkkoon ci kër Abu Taalib mi nga xam ne moo doon yar aleyhi salaatu wassalaam mooy baayam mooy Abu Taalib euh, mais loolu mooy mooy bu yàgg waaw naa lay saar sam après amoon na këru boppam waaw sauf que après moom yooyu yépp seen yooyu di comme dañ ko gis léegi dara deseetu ko woon lépp lañ ñàkk te lool gisoon nañ ko waa Quraysh moom ku demoon ku fa jóge woon titre nañ foncé sa sa la nga amoon mooy yeneen timale saar saar dafa am fu mu dëkkoon ak sayyidatu Xadiija ak njabootam radiyallahu taala anil jami' mais sinon moom ba ko Abu Taalib doon yar ak yooyu doon ko yor ñoo bokkoon kër ñoom ñépp te seen kër yi sax dañu doon takkaloo léegi kii ne euh, euh, ya Ummu Haani nag mu ne ñaar ñii dañoo ñëw dikkal ko daw au ñu def man daxala daara abi sufiaana fa huwa amin wa man aghlaqa baabahu fa huwa amin wa man daxala almasjida fa wa man daxala daara xakim ibn xizaam fa huwa amin wa man daxala daara budayl ibn warqa alxuzaa'i fa huwa amin yooyu yëpp defuñ ci dara ñu dem ci yaayu muhaani imaam ibn hisham nag nee ñaar ñi ñooy ñan mu ne huma alxaaris ibn hisham wa zuhayr ibn abi umayya ibn mughira mu ne ñaar ñii ay ponkal lañ woon nag ki ci njëkk mooy kan mu ne mooy alxaaris ibn hisham alxaaris di doomu ko ñuy wax hisham eh, ñoom ñaar ñii ñépp <laughs> alxaaris ibn Hisham moom liñ ko fi tudd bari na fii mu ne c'est sûr que am nañu ko fàttale ko si loolu laa ma xaala man de ñàkk loolu man da ñàkk loolu man da ñàkk euh, <laughs> may la quelques secondes nga nga xalaat wax ma lan nga mës a dégg ci alxaaris ibn hisham loo xam ne lu siiw la <laughs> ah mooy kan mais alxaaris xoola tur bi alxaaris ibn hisham ah alxaaris ibn hisham sant di kirien léegi nañ defaale tarjama euh, c'est sur ko xam nga ko xam naa danga koo fàtte rek mais tudd nañ ko sax bu yàggul rek tudd nañ ko ci bi ñuy gis tarjama Ikrima ibn Abi Jahl kon moo doon alxaaris la tuddoon ibn Hisham ibn al ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum alxaaris la tuddoon du doomu ko ñuy wax wa Hisham Hisham boobu nag di doomu ku ñuy wax al-Mughira al-Mughira di doomi ku ñuy wax Abdullah boobu di doomi Umar am nañu naan Amr ibn Umar ibn Maxzum di chefu clan wu baa Banu Maxzum moom nag dàkkantalam moo doon Abu Abdirahman al-Qurashi abu abdirahmaan moo doon dàkkantalam moom mii gis nga nag moom war nga koo xam moo doon frère u abu jahlin la woon voilà loolu laa doon xaar nga wax ma ko <laughs> alxaaris ibn hisham huwa frère li abi jahlin mais frère abu jahlin la grand frère am la bi ñuy gis Seydina Ikrima tudd nañ ko ne moom nii Al-Harith ibn Hisham frère Abu Jahlin la lalla <laughs> laa lalla waaye gis nga moom de mujj naa nekk saxaaba waaw mujj naa nekk saxaaba de waaye moom frère am moom kenn du laajte moom lu mu doonoon moom jëhlin abu jëhlin moom waaye moom mii gën na koo demin alxaaris ibn Hisham <coughs> boo fàtte la ko nag nekk na ñoom moom moo comme comme comme rakk ji la meloon rekk waaye moom moo ko tane woon mooy ci ci bon li ma ci jublu mooy ci mooy ci noonoo bi nga xam ne euh, moom la noonoo ak jullit ñi moom la noonoo ak jullit ñi moom al Haaris ibn ak Abu Jahlin bi l'islam bi door a woote bi l'islam bi door a woote ni nga xam ne noonu lañ bañe woon diine ji euh, boo seetloo euh, affaire boobu nag lu yàgg la quoi je reconnais ne lu yàgg la mooy Seydina Omar euh, bi nga xamante ne nii Eh, bi nga xamante ne nii ci la Seydina Umar ibn al-Khattab ba muy eh, eh, bi nga xam ne ci la doon gàddaay ak àndandoowam ba nga xam ne ñaari àndandoowam yam waxoon a ah, ku ñaañ daje <coughs> bërëb sàggam bu ñu fa taxawee nag bu ñu fa nekkee tuuti ku ñu gisul ñu dem bàyyi la xam ne gaa yi fitnaan lañ la ñu téye waa màkk téye nañ la ba ni ñu àggee Abu Jahlin comme que kenn ki seen frère seen kii la woon seen frère la woon ndax ñoo bokkoon yaay mook Al-Harith ñu dem teg ko diil <laughs> ba mu ànd ak ñoom ñu dem Medina nax tegub dil naan ko sa yaay dootul peñawooti lekkatul naanatul waaw mooy Abu Jahl ak alxaaris nii ñu ne ko gis nga sa yaay comme ko ñoo bokk yaay lekkatut te naanatut waaw fu nee na dootul lekk dafa gedd lekk ak naan fekk gisu yow doomam ji nga ñëwaat léegi <laughs> Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko hee eh, eh, hee kii da nax de kii daf lay nax ñii eh, loolu moo kooku moo doon kan sax est yaa ngi koy fàttale ko mooy ibn Abi Rabia Ayyash ibn Abi Rabi'a mi àndoon ak Seydina Omar ñu gàddaay euh, euh, euh, ñoom seen kii la ñu ne ñu ñu ñëw ne ndax waaye Ayyash seen doomu baay téex la waaye li gën jege mooy ñoom ñoo bokk yaay abu jahlin ak alxaaris ibn hisham ñu daldi ñëw medina eh, ñu ne na inna ummaki de ñu ngi ko doon wax naan ko dafa nidar sa yaay dafa nidar ne dootul peñe wooti waaw dafa nidar ne allah yamus ra'saha mushtun hatta tarak nee na dootul peñowooti fekk gisu la te dootul kerlooti ci naaj wi lay toog fekk gisu la après Seydina Iyaash xol bi daal di tooy ci loolu Seydina Omar nee na ma ne Iyaash Iyaash eh yaa Iyaash innahu wallahi in yuriduka al illaa li yaftinuuka an diinika faxdarhum fa wallaahi law qad aadaa ummaka alqamlu lam tashatat walaw qad ishtadda calayha xarru makkata lastadallat <laughs> mu ne yaayam Seydina Omar na ko yaash defal attention waa ngi wàcc yàlla ne gis nga ñaar ñii abu jahlin mii ma gis ak frère am di alxaaris yi gis nga bëgguñu dara lu dul fitnaal la mooy delloo la ci diig makka nga nekk yéeféer génnaat ci lislaam baa ñu mbugal la mbugal yu tar loolu lañ bëgg defal attention ah maa ngi wàcc yàlla man omar ne radiyallahu gis nga sa de <laughs> nee na dootul ñoom ñu ne nee na dafa nii daal mooy ne fekk gisula dootul defati lool boppam bi euh, dootu ci laala ci peñe dootul toppatoo boppam ci naaj wi lay toog mu ne ko ma ne wa maa ngi wat ci yàlla man Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gis nga sa yaay de bu ko bu ko téeñ yi sonaloon dina peñe boppam bi defar ko de maa la ko wax te gis nga bu naaj wi tàngoon ci moom jër naaju Makka wa harru Makkata waat naa ne lasta dallat kononte kon dina dem dem ci ker gi ah waaye Ayyash ibn Abi Rabi'a de Ayyash moom ah li ko ñaari frère yi ñu bokk yaay wax di Abu Jahl nag alxaaris kat da koo dugg mu tooy xolam lool laal ko mu touché ko mu ne damay koy def ngir sama yaay génn ci situation boobu topp leen <laughs> <laughs> ah yooyu waaye nag comme niñ ko gisoon ni lii gisoon nañu ko mooy ca muhaajiruuna yi ba ñuy gàddaay jóge Makka ak Medina hijratu Seydina Omar eh, radiyallahu taala anhu wa ardaa ñu joxe woon ne dañuy rendez-vous at-tanaadub tanaadub bani Gifaar moo ki Hisham ak Ayyash ibn Abi Rabi'a Hisham moom dañ ko jàppoon Hisham ibn al-Aas waaw euh, léegi alxaaris ak Abu Jahl ibn Hisham léegi ñu fexe léegi ñu ànd ak moom léegi Seydina Omar ne ne ne mais Ayyash bu doone manoo def lu dul nga topp leen jëlal sama géléem gi quoi ah jëlal sama géléem gi demoon na sax moom Seydina Omar ba ne ko yow Ayash yow xam nga ne man bokk naa ci ñi ëpp alal Quraysh man Omar ndax commerçant laa tamit waaw jox naa la nangu naa jël sama sama alal ma xaaj ko ci digg bi nga jël benn bi waaw sama alal yépp man Omar ma xaaj ko ci digg bi yow Ayaas nga jël benn bi ta à condition bu leen topp bul topp Abu Jahl nag alxaaris de waaye Ayaas bañ radiyallahu anhu bi mu bañee lool nag ah Seydina Omar na ko ah comme que bañ nga yi ma la wax lépp te man de leer na ma ni ma leere que ni yi dañ lay tromper ji dañ lay nax sa yaay dara li ma la wax a fi bu ko naaj wi sonaloon dina kerlu ji te bu ko téeñ wi solaloon dina peñawu ji waaye nag lii lépp proposé naa la ko yow Ayyash nga bañ kon jëlal sama géléem gi géléem la gu am xel te muus te bari doole yow daal fexeel ñoom boo àndeek ñoom bul wàcc mukk falzam zahraha yow daal gis nga taqool ak kaw ci ndigg ci ci ci kaw rek boo toogee bu la dara wàcceloo waaw boo gisee daal lu wóorul ci seeni mbir rek ay wa fanju alayha daq ko moo gën a gaaw gëleemu sa gaay yi sa frère yi abu jëli nag alxaaris mi waaw waaye mu dem ñoom abu jëli nag alxaaris mii daal di koy teg diil ñu dem ba ci côté benn ci côté ba ba ba jóge Medina nag ba génn ba nekk ci àll bi di jëm màkka <laughs> Abu Jahlin ne ko moo yoroon idée diabolique yi quoi ne ko yab na axi sama doom mbokk <laughs> yooyu jile maa ngi wat ci yàlla ne sonal naa sama géléem gi de aller retour bi mu def nii di demaat màkk nii so sonal na ko ba mu ngi nii xaw naa sonn quoi est-ce que mënoo maa sa ginnaaw si sa gëléem googu mu ne ko ah kay ne ko ay ah kay léegi Abu Jahlin yësal gëléemam Ayash yësal gëléemam Alxaaris tamit yësal gëléemam ngir léegi <laughs> mu supporter Abu Jahlin bi mu koy supporter noonu bi mu yësalee rek gaa yi bàyyi ba ba ba gis ne taxaw na bu baax ci suuf gëléem gi yës na xaw naa manu fee yéegaat saa ñu jàpp ko gaa yi adaw alayhi ñu daal di koy songu kirtëb téye ko kay fa awsaqaa ñu daal di koy takk warabataahu yeew ko ne ko ngond summa daxalaa bihi makk wa fatanaahu faftatan ñu daal di koy ah fitnaal mu daal di tomb ci fitna ji waaw ba pare gis nga gaay bañ doon dugg yaa ngi fàttale ko la imaam ibn Isaaq waxoon mais gis nga Abu Jahl nag alxaaris mii keroog bi ñu bi ñu nee takk Ayaash ibn Abi Rabi'a ba mu ne wodd di dugg ak moom Makka ñu ngi ko teg ci kaw gëléem gi naan yaa ahla Makka di woo waa Makka naan leen éeyéen waa Makka kaay leen xool hakaza hakaza faf'alu bi sufahaa'ikum kama fa'alna bi safihinaa haadaa <laughs> ñu yeew ko ba mu ne ngoddu teg ko ci kii bi dugg ak moom Makka ne héeyéen waa Makka hakaza naka nii kaay leen xool gaa bari génn di leen xool Abu Jahli nag alxaaris di dugg si ñu ngi yeew Ayaash ibn Abi Rabi'a ba mu ne ngoddu waaw ñu ne yéen waa makk kaay leen xool naka nii kaay leen xool def leen comme ni seen ñu décédé ñu tëppërliku ñu borom bopp yu feesul yi bay dugg ci diine yu bees ji bàyyi fi diine suñu bàyyi ndax ku dugg ci lool mooy safiha waaw ci pour ñoom mooy yow sûrement sa xel da da nga ñàkk àndoog sa toutes tes moo tax ngay topp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne hakaza naka niñ ko def nii ba mu ne ngoddu jëli ji ko indi ko gàddaay woon na demee réussir nañ indi ko téye ko ngoddu naka lu mel nii nag def leen lu mel nii seen ñu dese ñi comme ñun ni ñu defe suñu ku dese kii ñii ngeen gis muy Ayaas ibn Abi Rabi'a <laughs> gis nga Al-Harith Hisham loolu moo frère bi Abu Jahl ñoo ko defoon bu fitnaal ko mu daldi tàbbi ci fitna ko moom seyd na Ayaas léegi euh, moom mi nag mbokk la woon ci Xaalid ibn al-Walid ñoom Abu Jahlin mbokk la woon ci Xaalid ibn al-Walid ndax seen yaay moo doon faatima di doomu al-Walid ibn al-Mughira voilà al-Walid ibn mughira Euh, moo juróon yaayu ñoom alxaaris moo juróon alxaaris ibn Hisham moom seydna alxaaris ibn Hisham euh, moom nag dafa ne woon koo xam ne euh, waa Quraysh ku tedd la fa woon ku tedd la fa woon mooy ci kilifa yi la bokkoon te noon nag mu meloon gis nga ni leen ni leen ni leen ni leen bañ lislaam jaraloon ba ñu gàddaay ñu jël leen ba Badar amee ànd àndoon na ci ba ñuy rey fareeram fa la ko fekk de Abu Jahlin bokk na ci ñi nga xam ne dañoo defe de dañoo ne fees waaw dafa daw de keroog sinon faatoon nañ ko moom al-Harith Hisham dafa ne fes walla daw la def euh, léegi Uhud xew mu demati Uhud xew mu daal di demati fekk woon na xare Uhud contre jullit moom daal xew-xew yi contre jullit ñépp mu ko fa woon moom alxaaris ibn Hisham yow mu fatxu Makka imaam ibn Hisham de nee moom mii mooy ki nga xam ne yaay Ummu Haani ki muy nettali sayyidatu Ummu Haani bint Abi Taalib radiyallahu ta'ala wa ardaaha bi mu nee yonent bi salaam bi mu newee ñëw nag di dugg ci Makka nekk kada mooy ci ala màkk ci kaw màkk campé foofu fële laata muy ak ci biir Makka ñi nga xamante ne wóoluwuñu woon te xam nañ kàccorte gi ñu defoon ci lislaam ah ñu bañ ku leen faat ñu daal di daw mu ne nag dafa am ñaar ñoo xam ne samay mbokk lañu mbokku jëkkër man Ummu Hani ñoo xam ne dañoo daw ñëw waaw daldi ñëw ci man ngir rëcc foofule ngir sauver seen peau imaam ibn hisham nag nee na ñaar ñooñu mooy alxaaris ibn hisham ak zuhayr ibn abi umayya ibn al-mughira kon alxaaris ibn hisham noonu la dawe kon dem ci yaay um sayyidatu ummu haani ngir rëcc sayyidatu ummu haani nag nee na radiyallahu anha mais ba mu nee foofu bañ dawee ñëw ñoom ñaar ah riwaa imaam ibn Isaaq bi tuddul ñaar ñoom ñan la dane daal en tout cas boroom këru ki nga xam ne mooy Ummu Haani mbokk ñoom ñii la woon mooy ci waa Banu Maxzum la bokkoon dana moo doon Hubayra ibn Abi Wahb al-Maxzumi yaay Ummu Haani mu ne fa daxala alayya axi Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu mu ne bi nga xam ne nag ci la ñaar góor ñooñu kon te imaam ibn Hishaam ne alxaaris la ak Zuhayr ibn Abi Umayya daldi daw si ñëw sama kër ngir mucc ndax bañ ko leen faat tey nee na Seydina Ali sama frère bi di dugg si ñëw sama kër fa qaala ndax yëg na ne ñoom ñaar daw si nañ fii mu ne wallahi la aqtuluha la aqtuluhuma Seydina Ali ne ne ne sëram di Ummu Haani bint abi taalib ne ko wat naa ci yàlla ne ñaari ñi dama leen di faat alxaaris ibn hisham ak zuhayr ibn abi umayya man ali damaa ñëw ngir faat leen dégg naa sa kër la dugg yaay ummu haani nee na ma ne ko eh mu daldi bi mu waxee loolu ma daldi tëj bunt bi nga xam ne ñoom fa lañ newoon ma daldi koy caabi tëj ko waaw fa aghlaqtu alayhima baaba bayti ma tëj sama kër ñu nekk ci biir Seydina Ali manu leen manula am accès ci ñoom fi ma leen tëj nee na nag summa jitu rasulallah wa huwa bi ala makka sallallahu alayhi wa nee na nag ci saase ma gaaw dikkal man ummu haani yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk moom mu ngi ci kaw makka mooy ci kadaa fa nga xam ne fa la jaaroon fa la waxoon az-Zubayr ibn Awwam mu jaar noo nele mi yoroon drapeau mu ne ba ma demee nag foofale imaam ibn Ishaq nee woon dañ ko faa defaloon benn tànt mu ne fa wajadtuhu yaghtasilu min jafna nee na maa ngi ko fekk moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, dama ñëw muy sangu mooy dama ñëw fekk xaalam mooy doon daloon sangu dama ñëw muy sangu waaw euh, nee na lim doon sangoo nag moom min jaf na ci këll boo xam ne inna fiha la athara al ajin wa fatimatu ibnatuhu radiyallahu anha tasturuhu bi thawbihi mu ne maa ngi ñëw fekk ko muy sangu moom yonent bi aleyhi salaatu wa salaam sayyidatu fatima doomam bint rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam moo ko doon moo ko doon protéger ngir ci bëtu nit ñi ak benn yére boo xam ne benn malaan bu mu tàllal foo xam ne mooy côté boobu mën a xoole lañ ko mën a gise moom mu tàllal foofu malaan bi sayyidatu Fatima baayam di sangu ci ginnaaw nee nag man noonu laa fekk ci xaal boobu laa fekk yonent ma lay saab saab mu ngi sangu doom ji mu ngi ko téye daraa ci benn sër nii la tàllal benn yéreem la tàllal gi nëbbu ko li nga xam ne mooy bëtu nit ñi nee na nag lim doon sangoo noonu ci këll boobu dafa amoon atharul ajin li nga xamante ne nii mooy eh, jeexitalu mooñ jeexitalu mooñ jeexitalu mooñ allah Euh. non lool de buñ ci duggee xoola loolu nañ ko bàyyi dinaa ko wax dinaa ko dinaa ko wax pour pour pour siira bi mais pas ci tarjama bi parce que day gudd mooy le fait mu ne dafay fekk atharul ajj jeexitalu mooñ moo newoon ci lim doon sangu waaw non non non gala garaawul garaawul loolu sax jar da wax du lii parce sangu bi waxu la da doon sangu set wala da doon sangu rek la wax léegi mu ne euh, wa Fatimatu ibnatu kon moo ko doon moo ko doon moo ko doon euh, yiir ak li nga xam ne moo yiireem nee na nag bi nga xam ne fa lamma ightasala akhadha thawbahu fatawashshaha bihi nee na bi nga xam ne ci la sangu ba pare mu daal di jël li nga xam ne mooy yéreem daal di koy sol thumma salla thamaniyata thamaniya raka'at min ad ginnaaw gi mu daal di sangu mu daal di julli moom alayhi salaatu wassalaam huit rakka ci ci ci yoor yoor rakkaay yoor yoor huit rakka la julli ci fekk yoor yoor laa fa laa ko fekk yoor yoor laa ko fekk mu mu mu sangu mu li mu lan mu daal julli huit ràkka waaw mu ëppul mu mu mu nee na mu mu ngi julli huit maa ko fekk mu julli huit bi mu paree mu sol yéreem julli huit ràkk waaw léegi nee na bi mu bi mu summa sarafa ilayya bi mu sëlmalee mu ne ma fa qaala mu ne ma marhaban wa ahlan bi ummi haani maa jaa bik nee na yeneen ci wàllu saabsaab gis mu tourné bi mu sëlmalee mu daal di may gis. mu ne ma marhaban bienvenue ah dalal ak jàmm waay marhaban dalal ak jàmm bi ummi haani yow ummu haani. maa jaa ana lan moo la fi indi luy say tànk lu tax nga jóge sa kër ba fii lan moo la fi indi lu la fi indi mu ne ko Ummu Hani radiyallahu ne ko mu ne fa axbartuhu xabara rajulayni wa xabara Ali nee na ma nettali ko ah ñaar ñi nga xam ne xabaaru ñaar ñi nga xam ne ñoo ma dikkal ak xabaaru ak li nga xam ne mooy bu Seydina li nga xam ne moom la ko frère wax mooy ñii dañoo ñëw di làqu sama kër moom mu ne da leen di rey waaw léegi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nee na mu ne ma qad na man ajarti wa amman naa man ammanti fala yaqtulhuma waaw sëy naa euh, nee na mu ne ma parce que am na dinañ gis yeneen riwaaye allah ndax xadiis bi mu ngi ci boo demee euh, saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi na ko noon imaamu Muslim ibn al-Hajjaj imaamu muslim abul xuseyn muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñépp solo nañu ko waaw da am na ci yoo xam ne moom dafa ñëw yaay Ummu Haani kon yonent mi alayhi salaatu salaam bala ñu ñëw ci yooyu dane mu ne xaj aj dane waaw nee na fa ajartuhu fa axbartuhu bi ma ko nettali yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma xat ajar naa yiir nañu man ajarti ñi képp koo xam ne moom yiir nga ko yaa umma haani yow umma haani waaw koo yiir rek koo yiir man yonent bi alayhi salaatu salaam yiir naa ko waaw xat ajar naa man ajarti wa am man naa te sécuriser nañ man am manti képp koo xam ne nee nga ko moom ci sécurité falaa yaqtulhuma kon seyna Ali bu leen rey imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal dina koy solo waaw eh, bi nettali ci en plus boroom xam-xam yi fii leen fi gën soxal ci nettali bi mooy le fait que yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne dafa julli huit rakka keroog fatxu Makka waaw waaw eh, eh, mu ne moom ndax yaay Ummu dana gisuma mu julli julli goo xam ne moo ginoon a woyof julli goo gële ghayra annahu yutimmu ar-ruku'a was-sujud sauf que nag ah mataloon na nag li nga xam ne mooy mataloon na nag li nga xam ne mooy ruku' yeeg sujud yi da ko da ko matal nag mooy du jullit parax parax waaw même li muy woyof woyof du jullit parax parax sujud yi mat na ruku' yi mat na lépp mat na wax nañ la imaam muslim rahmatullah alayhi eh, eh, soloon na ko moom imaam muslim rahmatullah alayhi ci même càllale bii la muy ci Sa'id ibn Abi Hind la jaar mi ko nettali xam nga imaam ni sax moom ci direct ci moom la jëmale moom waaw haddathani Sa'id ibn Abi Hind waa Sahih imaam muslim moom moom dafa jaar ci Sa'id ci yoonam woo yoon bii la jaar mu jaar ci yoonu al-Layth mu jëla ko ci Yazid ibn Abi Habib moom moo ko jële ci Sa'id ibn Abi Hind mu ne anna Aba Murra mawla Aqil haddathahu anna Umma Hani bint Abi Talib haddathathu annahu lamma kana aamul fath farra ilayha rajulani min bani Makhzum fa ajartuhuma mu ne bi mu waxee lool bo jaar ci Sa'id ibn Abi Hind mooy même net càllal imaam ibn Ishaq bi sanadin sahih an mooy sanadu imaam ibn Ishaq bi bu wér la loolu même càllale boobu la imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri daal di solo mu ne Aba Murra mawla Aqil mu nettali ne Umm Hani nee na keroog fathu Makka yonent bi alayhi salatu wassalaam lan la def dafa am ñaar ñu daw ci ci moom daal di fay ñëw ñaar ñoo xam ne dañoo daw ñëw ci moom moom ummu haani ñoo xam ne ci waa banu maxzum la wo fa ajartuhuma ma daal di leen lan ma daal leen yiir mooy ne leen maa leen yiir malaanu sécurité kenn du leen def dara mu ne nag fa daxala alayya ali sayyidina ali sama frère bi dugg ci man ne aqtulhuma dinaa leen di rey nee bi ma ko déggee nag ma dem fekk yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ci ala makka falamma mooy même même même kiiwu imaam Isaaq bi rahaba mu mooy marhaban bi ummi hani maa jaa abik ma ne ko yaa nabiyallah kuntu amantu rajulayni min ahmaa'i fa araada caliyun qatlahuma fa qaala rasulullah sallallahu wa sallam qad ajarna man ajarti yaa umma hani nee na dama sécuriser ñaari nit ci ñi xam ne sama mbokki jëkkër lañu seydna ali bëgg leen a rey yonent mi alayhi salaam ne ko sécuriser nañ képp koo xam ne sécuriser nga ko yow Ummu waaw nee na bii nag dana yonent mi alayhi salaatu moom dafa mooy xam nga imaam ni sax dana riwaayam boobu dafa ñëw fekk ko muy sangu bii nag dana bi mu ko xeeroo summa ginnaaw gi qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw ila yi fa satarat alayhi fatima thumma akhadha thawban thawban faltahafa bi thumma salla thamaniya rak'at subhat ad-duha nee na mu daal di après moom foofu dane après la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di sangu euh, après mu julli huit rakka mu nekk loo xam ne muy ci duha euh, imaam al Buxaari it soloo na ko ci yeneeni kii yu bari ci yeneeni anam léegi nag <coughs> insha allah kon dinañu gis euh, euh, masala yooyu insha allah dinañ ko gis ñun li ñu concerné pas ci tarjama Seydina al-Harith ibn Hisham fii mais li nga xam ne moo concerné ñi nga xam ne mooy euh, bu jeexee ci jàngat yi que ne muy huit rakka yooyu noonu nga xam ne moom laa lay saatu saam jullee nan la fa demee ak yooyu insha allah dinañu ko gis quant à al-Harith kon keroog la daal di la daal di tuub waaw la daal di tuub nekk jullit après moom euh, ci jamonoy Seydina Omar ibn al dafa génn ànd ak ay ñoñam waaw di dem Sham mooy waa këram la dajale ngir dem Sham génn màkk waa Makka nag daal koy topp fa qaala mu ne law istabdaltu bikum daaran bi daarin maa aradtu bikum badala walakinaha an-nuqlatu ila Allah mu ne bu ma échanger woon ak yéen kër ak beneen kër du lool laa soxla de waaw mooy ne lii ma génn nii di dem ngeen topp ma naan ma foo jëm ay woy alxaaris dangay bàyyi dëkk bi dem mu ne man fi ma jëm an nuqla damay damay damay laxas takk ànd ak sama famille dem toxu ilallah fay buur ya ca buur yàlla laa jëm Allahu akbar waaw mooy ñii ñoo xamoon mooy ne eh, man maa ngaa dem waaw mu ne leen te bokk na ci leen waxoon ne leen waa Makka nag bañ gisee muy dem dañoo tiit ndeysaan triste ñu ne ah non ñépp topp ko alxaaris foo jëm ay woy tee ngaay den Makka mu ne wallaahi maa xarajtu raghbatan bi nafsi ankum wala ixtiyaara baladin ala baladikum walakin haaza al-amru kaana fa xarajat fiihi rijaalun min Quraysh maa kaanuu min dhii asnaanihaa min dhawii asnaanihaa wala fii buyuutihaa wa asbahnaa wallaahi law anna jibaala Makka dhahaban fa anfaqnaaha fi sabilillahi ma adrakna yawman min ayyaamihim fa naltamisu an nusharikahum fil aaxira fattaqallahu fattaqallahu waaw imru'un fattaqallaha imru'un mu ne eh, bi muy dem keroog gaay topp ko ko mu ne maa ngi wàcc yàlla nekkul ne sama damay gënale sama bakkan ci seen ci seen ci yéen de moo tax may génn di déserté non déserté wu te tamit nekkul ne dama ne Sham moo gën a neex Makka déedéet loolu taxumaa génn de waaye waaye waaye damaa gis ne mbir mi am na mooy jamono yi nga xam ne nit ñi ñu ngi dem bu di ubbi dëkk yi di ubbi dëkk yi di ubbi dëkk yi te Sham lañ doon ubbi jihaad ya foofu la ne woon mu ne loolu lu am la mu ne nag génn na ci dem ci ñooñu mooy ci ci sànce yàlla boobu góor ñoo xamante ne nii bokkuñ woon ci ñi gën a mage ci waa Quraysh te bokkuñ woon ñi gën tamit kawe ci seen kër yi waaw ñu mujj ne wa waaw ñu wàcc yàlla ne bu montagne yi nekkoon montagne yu Makka yi bu doon or. konoonte kon doon nañ ko saraxe daal di koy dépenser ci yoonu yàlla waaye nag bu ñu ko même mu ne mu ne ñi génn noon dem Sham dem xare ji même bu doon ne montagne Makka yi ñun ñi des fii dafa Makka dafa mujj montagne yi nekk or ñu koy jël di ko dépenser ci yoonu yàlla yi du ñu dab mukk maa adrakna yawman benn jour du ñu dab benn jour ci seen ci seen ci yow yawman min ayyaamihim benn jour rek ci ngëneel gu ñu am ci jihaat yoonu yàlla ñun buñ dépassé woon Makka montagne buñ soppala koon or duñu dab ñoom li nga xamante ne moom lañu am ci ngëneel mu ne nag looloo tax nag man ma génn ak sama waa kër looloo tax ma génn fanal tamisu ñuy ñuy sàkku an nusharikum fil aaxira ngir ah bokk ak ñoom loolu gëneel loolu ca alaaxira waaw kon nag ah na ragal yàlla ku nekk man nag looloo tax mu génn moo tax moom al-Harith ibn noonu la génne dem euh, ba ni nga xam ne ci lay faatoo ci Yarmuk xare Yarmuk fa la faatoo waaw même bu dee na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wuute ci kañ ndax Sham la ne woon moom ñenn ñi dañ ne comme li euh, euh, ku mel ni imaam al-Waaqidi moom dane euh, moom moom waa allu mooy dañ ne moom al-Haaris ibn Hishaam ci ta'uunu Amwaas mooy peste boobu ñoom Seydina Mu'aaz moo saxaaba yu bari yooyu nekkoon fële ñoom Abu Ubayda Euh, euh, rayoon ñi nekkoon Sham moom mii nee nañ am na ñoom ñu ne fa la waaye ku mel ni ñoom al-Madaini da ne non non bésu Yarmuk bésu Yarmuk lu génn àddina moom Seydina la harith ibn Hisham radiyallahu ta'ala anhu te moom euh, gisoon nañ ca ca nettali boo bële gisoon ci Ikrima waaw waaw Euh, nga xamante ni mooy bi Ikrima ne kan kan mooy kan mooy jaayante keroog xaswatu Yarmuk kan mooy jaayante ak man ci yoonu yàlla kan moo koy kan mooy jaayante moom ci yoonu yàlla bi xare bi tare mu ne am ñu bari jaayante ak moom parmi ñoom frère baayam bii di Ikri di al-Harith ba noonu la génn àddina ñoom bokk ci ñi nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne dañ ne bañ doon joxe ndox ma ñoom ñi naroon bañ demee di ko jox kii mu ne nañ ko jox keneen ki ñuy def noonu ba ba ba kañ koy mujjee jox mu génn àddina ñuy demaat ci ñaar ñi mu génn àddina nee moom nii ci la woon waaw kon noonu la génn àddina gis nga